moom mu ngi tuddoon abdullah ibn atiik ibn qays ibn al aswad ibn murri ibn ka'b ibn ghanm ibn salimat ibn al xazraj al ansaari noonu lu tuddoon moo doon abdullah di doomu ku ñuy wa atiik atiik di doomi qays qays di doomi aswad aswad di doomi murri murri di doomi kaab kaab di doomi xanmu xanmu di doomi salima salima di doomi xasraj mi nga xam ne mooy peeru clan boobu al yi moom abdallah ibn atiik moom nag ah, eh, eh, kii bii nii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo juum ci aw askan dañoo dañoo wuute ci aw askanam dañoo wute caw askanam am na wute ci seen biir ñii am nañu wax yeneeni wax yu wuteeg lii nii ñu wax nii ni Abdullah ibn Atik ibn Qays ibn al-Aswad ibn Murri ibn Ka'b ibn Ghanm Salima ibn al-Khazraj yi lool wute la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi am na yeneeni wax imaam ibn abdul al andalusi raxmatullah ci al isti'ab bi mu def ci saxaaba yi radiyallahu anhu mu ne laa yaxtalifuuna annahu shahida uxudan wa ma ba'daha wa adunnuhu shahida badr mu ne abdallah ibn atiik de radiyallahu anhu boroom xam-xam yi wuute wuñu këne fekke na gazwatu uxud fekke na ko ak xare yi ñëw ginnaaw uxud loolu moom amuñu ci sikki sàkk amuñu ci wuute mu ne waaye man abu omar de ibn abdul bar man de yaakaar naa wa azunnuhu foog naa këne shahida badran këne waxuma la Uhud sax mais foog naa ne badar badar ci boppam foog naa man fekke na ko waaw moom nag abdallah ibn atik kon bi nga xamante ne ci la ghazwatul xandaq jeex ghazwatu bani qurayza jeex ba ñu toroxal waa banu qurayza ak waa xandaq dellu lam yanaaloo xayran wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaydihim lam yanaalu buur yàlla delloo leen ñu kuttus la leen taxoon a amuñu waa banu qurayza ñi leen doon jàppal suñu jàppale ba ñu demee suñu boroom def ñu rëq seen digg daldi leen mbugal mbugal mu tar ginnaaw loolu ñoom mii imaam ibn isxaaq naka noon riwaay imaam al buxaari bi bi mu ci seydina al bara ibn aazib radiyallahu anil jamii nee na moom la yonent bi alayhi salaatu salaam bokk na ci ñu mu yónni woon ngir ñu éliminer abu raafi' di sallaam ibn abil xuqayq ndax bokk na ci ñu causé woon ñi mobiliser woon kuffaaru Quraysh ni ak Ghatafaan ak alliés ci kaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax imaam ibn Isxaaq ne moom ni bokkoon na di Abdallah ibn Atiik mu ne moom sax la yonent bi alayhi wassalaam defoon mu jiite woon ñi nga xam ne ñoom la yónne woon ngir ñu dem éliminer ji kooku moo tax mu ne wa amara alayhim rasulullah abdallah ibn atik wa nahaahum an yaqtuluu walidan aw imraa bi leen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni nag da leen a jox ay directives yu leer ne nii ngeen di doxale mooy ki leen jiite yéen mbooloo mi mooy abdallah ibn atik mooy seen jiit yéen ci waa Xasraj ndax ñoom kese la woon ci waa Banu Salima ak seen benn allié boo xamante ne nii àndoon na ñoom ñoom ñooñu la di Xuzaa'i ibn Aswad te bokkoon ci la tribu des Aslam yonent bi alayhi salaatu salaam ut ki nga xamante ne moo Abdallah ibn Atik mu jiite leen imaam ibn Isxaaq dane cinq lañu moom lañ ci jiital moom la yonent bi alei saatu jiital moo tax mbooloo l'islam njiit da ko fonk fonk goo xam ne ndax bu amul il faut nit ñi am repère am koo xam ne moom la ñuy topp bu mbir yi ñépp wutee moom bu nee nag mbir mi comme que moom mu jël décision nit ñi topp ko même bu dee après day juum ñu bu mais nañ doxal dara buñ demee ba xam ne juum na mu xam ne lii juum na ñu jàng ci am juum téen bu dee ne li mu waxoon ne lii lool la ñu xam ne lool la sinon bàyyi fi ku nekk kii muy indécis dara duñ dox dara du dox dara du dox kon il faut njiit di am moo tax yonente bi alei salatu salaam wa amara alayhim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdallahi ibn atik yonent bi aleyhi salatu wasalaam daldi leen def ki leen jiite woon def seen amir di abdallah ibn an atik waaye wanahaahum mu tere leen nag ne leen an yaqtulu walidan aw imraa tere leen nag ne leen a ngi dem ngir mission éliminer Abdallah ibn ki nga xam ne mooy Sallaam ibn Abil Huqayq di Abu Raafi waaye nag bu leen fa rey benn bu leen fa rey gone bu leen fa rey gone te bu leen fa rey jigéen na leer loolu laa leen di digal léegi nag ñu jàppale mu leen digal fa xaraju ñu génn mu ne xatta xaybara daara ibn abil xuqayq laylan ñu daldi agsi ñëw fi nga xamante ne mooy xaybar ba dikkal kër ibn abil xuqayq abi guddi loolu moom la riwaay imaam ibn Isxaaq bi wax bu ñëwee ci riwaay imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi mu ne ah fa lamma danaw minhu wa qad garabat ash-shamsu wa raaxa an-naasu bi sarxihim fa qaala abdullahi li asxaabihi ijlisuu makaanakum fa inni muntaliqun wa mutalatifun lil bawwaabi la'alli an adxul mu ne bi nga xamante ne nii ci lañ jege si ci tataam boobu xaybar ndax ci riwaay imaam imaam al buxaari bi benn bi dane fii xisnin lahu bil xijaaz ci benn tataam boo xam ne xijaaz la ne woon waaye xaybar foofu it ci xijaaz la mooy riwaaye yële dañuy won ne kon xaybar la woon tafa la ne woon moom abu raafi' sallaam ibn abil huqayq al yahuudi al xabiis an nadari léegi mu ne bi nga xam ne ci lañ jege foofu ci la leen abdallah wa wa wa garaba wa qad shams fekk nag ñu di ñuy agsi mu dajeeg jant bi di sox coucher du soleil mu ne daldi di waraaxan naasu bi sarxihim nit ñi nga xam ne seen caawo yeeg seen fa seen gétti geeg seen jur ji ñuy sàmm foofu noonu Xaybar ba ñu ñu ñu ñu sàmmkat yi daal di dellu fa nga xam ne mooy seen kër yi dàq seen xar yeeg seen bëy yeeg seen nag yi yóbbu ak seen gëléem yi yóbbu ca seen kër ya ndax bu guddi na mu ngi guddi mooy buur yàlla leen dëppale ñu ñëw ànd ak si heure boobu mu ne fa qaala abdullahi li asxaabi ci la abdallah seydna abdallah ibn atik daldi wax ñi mu àndaloon muy mbooloo mi mu àndaloon ne leen ijlisu makanakum ne leen taxaw leen yem leen fii ngeen ne toog leen fii fa inni kantaa abdallah ibn atik dinaa dem muntaliqun wa mutalatifun lil bawaabi la'alliya la'alliya an adxul ne leen amaana may leen des leen fii man ma fexe dem ci bawaab bi bawaab mooy le chambellan wale ki nga xam ne mooy taxaw ci bunt bi ci buntu forteresse bi e, garde statique yooyu taxaw di garder li nga xamante ne mooy bunt bi ñuy dugg di filtrer les entrées et les sorties mu ne leen yéen yem leen fii ngeen bàyyi ma man ma dem ci moom fexe nooyalanteeg moom daal ci ay kàddu ba mu permettre ma ba mën a am daal permission ma dugg naa fexe daal wax ak moom ba xool daal nu may tege plan ak euh, nu ma koy fexe jaare daal ba mën a agsi ci biir ba mën a dugg ci forteresse bi yéen nag kantaa yéen toxaw leen fii ngeen xaar mu ne fa aqbala xatta dana min al baab summa taqanna'a bi sawbihi ka annahu yaqdi xaaja wa qad daxala naas fa hatifa bihi al bawwaab mu ne ci la agsee nag ñoo ni toog di ko xaar mu ñëw mu dëgmal si ba jege buntu buntu forteresse bi mu daal di jël benn ci làmbaayam ci ay yéreem daal di koy muuroo ngir ñu bañ koo xàmmee ci bopp bi ci ak xar kanam gi mel ni kuy faj koo xam ne daa am soxla ju muy faj si mu ne maa ngi fekk nit ñi nag dugg fekk nit ñi dugg nañ ci biir forteresse bi ñi nga xam ne tey ñoo war a waxtaan ak ndax Abu Rafi' kilifa la woon moom ak Kinaana ibn Abi Huqayq di frère am boobu ay kilifa yu mag lañu woon léegi nag ñi nga xam ne ñoo waroon a waxtaan ak moom paase ak moom ngoonal guddi googu dal nañuy dugg nee na nag bi ma waa yi gisee mooy ki nga xam ne mooy tëj bunt yi di bawwaat bi di vale bi ci la ma ne ci la ma woowe ne ma yaa abdallah in kunta turidu an tadxula fadxul fa inni uridu an ughliqa baab seen kom nele mu muy ñëw mu ne ko eh yow jaamub yàlla bi pas da mooy du ne da koo xam ah, amu ko ko de ni mu def sax nee dama damaa musóor sama sama bopp bi ngir ñu bañ maa xàmmee du ne da koo xam xam nga dafa fekk moom mu tudd abdallah mais abdallah mooy yow jaamub yàlla bi mooy koo xamul ndax nit ñépp ay jaamu yàlla la xamul li mu tudd comme tey liñ naan Ablaye njaay bi xam nga koo xamul mooy dee ci wolof tam ñu ne waa ji benn Ablaye Ndiaye laa fekk fële wala laa romb muy muy wax wala muy def muy la muy déconné loolu xam nga mooy ne Ablaye Ndiaye bi tekkiwul bu man naa man ne waa ji Ablaye Ndiaye la tudd mais est-ce dafa fekk dafa dafa tax waa ji moom daa xamoon ne Ablaye Ndiaye la tudd déedéet moom mooy Ablaye njaay bi mooy benn waay rek. fii it loolu la mu ne ko eh, yow jaamu yàlla bi fekk moom it noonu la tudd mais xamu ko boo bëggee dugg gaawal nga ñëw dugg ndax nit ñi dugg nañ man maa ngi tëj bunt bi ndax mu ngi guddi damaa bëgg a tëj bunt bi nee na ci laa waaxoo fa daxaltu fa kamuntu ma daldi dugg nag daldi nëbbatu làqatu foofu ci biir mu ne nag bi ñépp duggee ci la waa ji nag tëj bunt bi summa allaqa al aghaliqa ala waddin mu daal di jël li nga xamante ne mooy clé yi forteresse bi ak bunt ndax ñooñu lépp ñoo ko yor caabi yépp mooy comme gardien yooyu nga xam ne lépp caabi fii mu ne dañuy yor caabi néegi dañuy yor double yi ak au cas bu problème amee wala yu mel noon moom surtout way eh, xalaat forteresse yi ki nga xam ne moom mooy le gardien du temple da yor li nga xamante ni mooy clé yi nag moom clé yooyu yëpp la yor bi mu tëjee bu mag bi nag comme que wàcc na daa war a dem mu daldi ci biir mu dugg ci biir jël clé yi def ko ci benn pukkus boo xam ne ah, benn euh, poto la benn poto boo xam ne ci lay lonk clé yi ci biir mu lonk ko foofu <coughs> nee na bi mu ko lonkee dem. nit ñépp dugg fa qumtu ila al fa axadtuha fa fataxtu al baab nee ma bàyyi ko ba mu def loolu ba teg ko ma daldi jël clé yi bàyyi ba ñépp dem ma daldi commencer nag di ubbi bunt yi di dugg par ndànk-ndànk waaw mu ne wa abu raafi yusmaru indahu wa kaana fi afi alaaliyin lahu mu ne fekk nag guddi googu abu raasin moom chaque guddi day am ñoo xam ne ñooy ñëw di ngonnal ak moom mais nag moom ci benn forteresse moom ci kaw ci étage bi la doon ne foofu nag la nit ñi nekk di waxtaan ak moom di wax ak moom moom abu raasin di discuter moom nee na nag bi nga xamante ne nii ci lañu ñooñu pare Ah, mu ne fa lamma dahaba la fa lamma dahaba anhu ahlu samari sa'idtu ilayhi fa ja'altu kullama fatahtu baaban aghlaqtu alayya min daaxil mu ne nag ma falaa nekk toog toog toog toog ba ni nga xamante ne nii ci la gaa yépp gaa yi fa newoon doon goon na la moom bañ demee ma bàyyi nag bañ dem nag ba ñépp dem ma daal di commencer nag di dugg par benn ndax ay forteresse yooyu mooy château yi day bari ay néeg bari ay buntu bala ngaa àgg fenn rek surtout fi kilifa gi nekk nee na ma bàyyi bañ dem ma commencer xam ne kenn yëngootul may jël par benn di ubbi par benn nee na di ubbi buntu yi bu ma ubbi rek daal di koy tijaat bu ma ubbi rek tijaat ko ngir dem ci ki nga xamante ne nii mooy Abu Rafi nee na mu ne nee na nag ma ne samam xel é bés bu ma gaa yi gisee ba daal may ëmate bala ñoo agsi ci man de du ñu agsi ci man lu dul ma éliminer Abu Rafi mu ne ci noonu laa def ba agsi fantahaytu ilayhi fa idha huwa baytin muzlimin wasata iyaali nee na noonu laa def di def ndànk di def ndànk ba daldi agsi fekk ko fi nga xamante ne nii fa la nekk ci këram ci biir cha gàndum néeg boo xam ne nekk nag ci digg njabootam waaye nag ci lëndëm boo xam ne muy lëndëm këris fii baytil mu'min benn làmp taaluñu ko mu ne laa adri ayna huwa fil bayti man de xaw ma xaw ma Abu Rafi fan la nekk ci néeg bi xaw ma fan la ci féete moom Abu Rafi' ci biir ci biir néeg bi ndax kat moom ak njabootama fi ne waaw mu ne fa qultu ma ne yaa Aba Rafi' léegi rek pour ma xam fan la féete ma woo turam yaa Aba Rafi' qaala man hada mu ne kookan la hmm. nee bi mu ko waxee rek ma daal di euh, fi ma dégg baat bi jóg ma dal di fay daw rek dóor jaasi bi ma dóoree dóor ne nee na jariñul dara li ma dóor jariñul dara fama arnaytu shay'an jariñu ma dara sama dóor wa wasaaxa mu yuuxu nee na fa fa xarajtu minal bayti bi mu yuuxoo nag rek ma génn ci kër gi génn néeg bi génn néeg boobu fa am fa am kusu ghayra ba'id ma daal di nag taxaw foo xam ne soriwul daal di laqatu foo xam ne soriwul summa daxaltu ilayhi nee après ma ñëwaat nag ki moom duggaat fa qultu ma hadha sawt ya na ma changé sama sama baat bi ma ko bi ma bi ma ko jëkkoon woon ne jekki ba ci kanam mu ñëwaat ne waaw loolu la ya Aba Rafi mu ne ma yal na bul am yaay yow yal na la toskare yëgoo ni am na dafa jàpp ne ci ñenn ñu mbokk ci mbokkam yi la yëgoo ne am na koo xamante ne nii benn waay boo xamante ne nii daa ñëw léegi am na ku ma dóor jaasi léegi hein xaala nee na bi mu waxee lool ma xam ne fii la féete rek nee na ma dóoraat beneen nee na nag ma dóor ko am ko waaye reyu nee na ci laa jege si jël jaay si bi dugal ci biir bi am leer ma ne baax na ba ni muy jàlle ci gannaaw bi fa rafant fa ariftu fa araftu anni qataltuhu fa ja'altu aftahu al abwaaba baaban baaban hatta intahaytu darajatin ila darajatin lahu ci kaw étage bi nee na ci laa commencé bi ma ko ba mu leer ma ne dee nag ma daal jël di ubbi benn buntu benn buntu di ubbi nee ba ni may accès ci benn échelle benn escalier bu ma doon wàcce mooy benn échelle la nee ma daal di teg sama tànk foog ne teg naa ko ci échelle bi ndekete ci air bi laa ko teg tegu ma ko fenn nee ci laa daanoo ci suuf si fii laylatin muqmira ci guddi goo xam ne weer wi dafa leeroon nee na fan kasarat saaqi ci sila sama sama sama sama sama genou bi sama tànk bi daal di damm mooy dafa mooy échelle bi dafa lëndëm muy teg tànkam toog ne ci échelle bi la ko teg ndekete ci air bi la ko teg rek wadd moom nee ma daal di koy takk fa asabtuha bi amaamatin thumma talaqtu hatta jalastu ala al baab ma daal di koy yeew ci benn euh, kaala bu ma yoroon dox di direeku di dox ba ni may àgge ci bunt bi mu ne fa qultu ma ne nag laa axrujul layla hatta alamu aqataltuhu mu ne nag bon man damay gën leer du ma génn fii laay yem fekk awma xabaar bu leer këne Abu Rafi réellement naa ko ndax bu ma demee kat nii te ndekete kiiwuma dama koo moy am naa ko moom leeral mais est na loolu nag man foogoon naa ko mais peut-être foog leer lu lool mu ne faraa nekk falamma saa ak diiku xaaman naai ala suuri mu ne nag bi nga xam ne nag ci la njël di jot ba ganaar gi sab ci la tàggekat bi daal di taxaw ca kaw forteresse ba ca kaw mur ba ne man de ani aba rafi' taajira ahlil hijaaz mu ne maa ngi di tàgge abu rafi' mi nga xamante ne mooy le commerçant le plus grand commerçant waa Hijaz moom Abu Rafi maa ngi koy tàgge nee na nag ba ma déggee lool ci laa daw fantalaqtu ila ashaabi fa qultu an-najaa ci laa dawe ci sama ñi nga xamante ni nii ñooy sama mbokk yi ne leen nag soo kii po ne nañ leen daw gaaw nañ leen daw faqad qatala allahu aba rafi dëgg dëgg waat naa ci yàlla ne buur yàlla rey na aba rafi nee na ma daal di dem wax ko yonent bi alayhi salaatu fa qaala mu ne ma nii fa qaala lii ubsut rijlaka fa basattu rijli fa masahaha fa ka'annaha lam ashtakiha qat mu ne bi ma agsee ci yonent bi alayhi ñu daw ba ma ak ba ma ñibbi jóge Xaybar nee na bi ñu agsee ci yonent bi ma nettali ko ni mu demee ak ni ma ko reyee nee na mu ne ma tàllalal sa tànk bi dammoon nee na ma tàllal ko nee na mu daldi ciy tifli daldi koy raay nee na mu ngi mel ni masuma dara masuma dal masuma cee jàmbat dara masuma cee metti masuma cee dara ci sama tànk boobu loolu mooy benn riwaaye imaam al Buxaari bi ndax wax naa la ñetti xadiis la ci indi ñetti xadiis la ci indi benn baa ngokk benn baa ngokk kanta imaam ibn Isaaq nag moom riwaayam bi ak bu imaam al Buxaari bi wute na boobu moom xam nga bi imaam ibn euh, al Baraa ibn Aazib ci Sahih imaamul Buxaari dane moom dafa toogloo ñële fële moom mu dem yéeg moom mu dem yéeg ah waaye bu dee ne bu dee ne nag ah riwaaye imaam Ibn Isaaq bi boobu noonu dafa wuteeg bi mooy boobu dane boobu moom dane ñi ko ñoom ñépp dugg ci biir ñoom ñépp ñoo dugg ci biir tata bi mais pas Abu Rafi rek moo dugg moom loolu la riwaay boobu wax mu ne ñoom ñépp dugg bi ñu duggee mu ne xoola riwaay imam Ibn Sa'd pour nga gis différence bi ak riwaay bi mu ne bi nga xamante ne nii ci lañu agsi xam nga ñu ngi rewoon ci riwaay boobu këne bi ñu àggee Xaybar hatta idha qad Xaybar ataw daara ibn abil huqayq laylan falam yad'u baytan fi daari illaa aghlaqu ala ahli ñu ne bi ñu agsee xaybar ci lañu ñëw ci forteresse su abu ki nga xamante ni mooy abu raafi' bi di ibn abil huqayq guddi mu ne bàyyiwuñ bi ñu duggee nag bàyyiwuñ benn néeg ci këram ci château bi lu dul ñu daal koy tëj bàyyiwuñ benn néeg lu dul bu ñu duggee rek chambre bu ñu dugg suite bu ñu jaar daal di koy tëj mooy ak bi nga xamante ne nii ci lañu xatta xaamu ba ni ñuy agsee ci fi nga xam ne nag moom fa dëkk ci satu bi fekk wa kaana fi iliyatin lahu ilayha ajla mu ngi yéegoon mu ngi dëkkoon fi nga xam ne ci kaw étage la mu am benn Euh, euh, euh, dattu tàndar kii garabu tàndarma boo xam ne moo fa ne comme mooy tàndarma la woon ba en tout cas kii tronc boo xam ne moom lañuy ñuy def escalier boo xam ne moom la ñuy yéeg ngir mën a dem ci Abu Rafi' fi nekk genre échelle lañ ko defoon fu ñu doon jaar fu ñu doon mën a yéege ngir mën a àgg ci moom nee bi ñu àggee foofu nag ñu daldi taxaw ci bunt bi daal di ñu dugg ci biir mooy koŋ-koŋ wala dañoo bëgg a dugg mu ne ci la soxnaam daal di génn daal di ñëw ci ñun ñoom ñépp ci riwaaya bi ñoom ñépp a dugg fa xaalat mu ne leen man antum yéenee ñan ñu ne xaaloo ñu ne naasun min al arabi naltamisul miya ñu ne ñun de ay nit lañ ñoo xam ne ci arab yi lañ bokk dañoo ñëw fii ngir sàkku li nga xam ne mooy blé li nga xam ne mooy céréales yi nga xam ne moom lañ xamee Abu Rafi taajiru Hijaz moom lañ soxla ci marchandise mi lañ soxlaa jënd mu ne leen zaakum saahibukum fadxulu alay ne leen nag Abu Rafi ngoog mu ngi ci biir man ngeen agsi mu ne fi nga xam bi nga xam ne ci lañu dugg ci lañu tëje bunt yi ragal ngir dañ koo tëj bam leer nañu bunt tëj nañ ko ngir lan fan an takuna doona woo mujaawala ngir bañ buñ ko buñ koy chercher ci biir mu daal di rëcc waaw nee na biñ defee loolu rek fa saaxati imraatu soxnaam si yuuxu rek yuuxu ba ñuy ba nit ñi di ñu waaj a nee na ñu daal gaaw ci moom jël nañ suñu jaas yi ba nar ko ko dóor mu ne fa wallahi maa yadulluna alayhi fi sawaadil lay illaa eh, bayaaduhu fa ka annahu qibtiyya mulqa qaala wa lamma saahat bina imra'atuhu ja'ala ar-rajulu minna yarfa'u alayha sayfahu thumma yadhkuru nahya rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa yakuffu yadahu walaw laa daalika la farna minha bi lay mu ne nag bi nga xam ne ci la ndaw si yuux mu ne da ngay gis kenn ci ñun daal di ñëw ba koy ba yëgati jaaseem nar koo assommé ndax kii boo kii day ëmmate nit ñi mais ñu fàttaliku tere bi nga xam ne moom la ñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam tere woon ñu daal di koy bàyyi. mu ne nag kanta Abu Rafi moom ni ñu xamee ne moom moo nekk ne mooy benn yére boo xam ne bu ñuy defaree xib bu weex la sàngoo woon ci lëndëm gi boo xam ne bu weex la buñ defaree Égypte nee na moom lañ ko kiiwee rek buñ ko gisee rek ci kaw lal bi fa lañu jekke rek fa lañ ko fekk rek corote ba ndaw si yuuxoo looloo taxoon ba ñu ko mooy ñu fàttale ko li nga xamante ne nii mooy li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon mu ne budul woon lool mu ñu tere woon moom ndaw si rayoon nañ ko bu yàgg mu ne ci la ko fii nag riwaay imaam ibn beneen wuute mooy waaye li gën a dëgër mooy nekk Sahih imaamul Buxaari yi ndax xadiis yi wax nañ la ne ay mursal lañu ay mursal lañu mooy xadiis lañ yoo xam ne àgguñu ay mursal lañu te xadiisu imaamul Buxaari bi fi ala darajati sixa kon ah, te foofu dañ ne après bi ñu xamee d'après dañ ne mais nan la ñuy xame ne waa ji dee na sax am kenn ci ñoom ne ñoom moom mooy dem daal di xool ndax foofu ci riwaay ma munisaq bi dane bi mu demaatee ngir vérifier affaire boobu dafa fekk mu ne fa wajadtu imra'atahu wa rijaalu yahuuda hawlahu wa fi yadiha misbah tanzuru fi wajhihi wa tuhaddithuhum wa taqul nee na bi ma demee damaa fekk ngir vérifier ne est-ce moom lañ rey dëgg-dëgg rey nañ ko dëgg-dëgg nee na maa ngi fekk soxnaam ak yenn góor ci jiif yi ñu nekk wër ko nag nee na ndaw si mu ngi yoroon denn làmp ñu ñu ñu koy niit moom Abu Rafi' muy wax ak ñoom naan ama wallahi laqad sami'tu sawta ibn Atik sawta ibn Atik thumma akdhabtu nafsi wa qultu anna ibn Atik bi hadhihi al nee na maa ngeen dégg ñooñu di wax ak moom ak soxnaam su ñu koy niit fekk deewaguloon ci saase mu ngi woon ci ay derniers instants mu ne leen maa ngi wàcc yàlla man dégg naa baatu ibn Atik Abdallah ibn Atik mais mais dégg naa ko ma ne ko baat bi ma dégg la mais maw ma ne non man da nekk ibn Atik ibn Atik nan la mën a jóge Médina ba Xaybar heure bii nii nee na ma ma ma weddi sama bopp ne man da loon man da nekk ibn Atik nee na waa ji ñëwoon di seen nee na ma jàkki daal di déglu xool ba ma dégg gaa yi dégg ñu ne ñoo moom kat mujj na génn àddina ah ci la la gaaw rocceeku daw wax ko ñu ci des ni leen réussir nañ mission bi ñu daldi dellu ci ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon ci noonu ci la ñu éliminer ko ni deme ki nga xam ne mooy Abu Rafi' ta ki ko rey dëgg-dëgg mooy Abdallah ibn Atiq loolu mooy li gën a dëgër comme ni ne ci saxiixu rahmatullah alayhi contrairement li imaam ibn Isaaq wax ne Abdallah ibn Unays la moom Abdallah ibn Atiq soloona nag ci Yonent bi alayhi ay xadiis comme ni nga xamante ne noonu la imaam Ahmad solo na ko noonu imaam al solo na ko mais ci taarixam ak Ibn Abi Xaysama na ko noonu imaam at-Tabaraani solo na ko ci yoon Ibn Isxaaq moom mu jëlee ci Muhammad ibn Ibrahim mu jëlee ci Muhammad di doomi Ibn Abdallah ibn Atiik mu jëlee ci baayam mu ne moom Abdallah ibn Atiik radiyallahu anhu mu ne sami'tu rasuulallah mu ne dégg naa Yonent bi alayhi salaatu salaam yaquulu mu naan man xaraja mujaahidan fi sabilillah fa xarra an daabatihi fa maata faqad waqaa ajruhu ala mu ne man dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam man Abdallah ibn Atiik mu ne man xaraja képp koo xamante ne dafa génn doon jihaad ci yoonu lislaam mu daanoo ci daabaam mooy fas wi mu waroon wala gëléem gi mu waroon wala derkelle bi mu waroon mu daal di daanu ci jóge ci kaw daanu génn àddina bu doon tey mu yéegu avion wam ba këpp char ba jaar ci am ci personnel wala mu mu mu karaate wala yu mel noonu mu accidenté génn àddina mu ne ko mel noonu faqad waqa'a ajruhu ak payam dina buur yàlla moo war lool ni ñu dara warul moom moo warloo payu kooku mooy moo payam ci loxoom voilà kon moom nag bariwul ay xadiis moom seydna abdallah ibn atiq moom nag mu ngi génn àddina euh, dund na ba ci ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu ndax mu ngi génn àddina ci xilaafa seydna abu bakar radiyallahu anhu ci douzième année bi un ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génne àddina ci xare yamaama ca la génn àddina moom seydina abdallah ibn atik radiyallahu taala anhu wa ardah wa anna bih wa ja'ala a'ali al firdawsi maskanahu wa ma'waa